muy suuratul xujuraat saar bi al xujuraat mooy néeg yi nga xamante ne nii moom la dëkke woon sa yi nga xam ne ñooy soxnaa yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi alayhinna ridwaanullah loolu mooy al mooy appartement yi nga xamante ne nii néeg yi ñu dëkke woon ñoom soxnaam yi suñu boroom nag saar bi medinatul munawwara ala saakiniha afdalu la wàcc loolu xam ne ñépp ci dëppoo li tax nag moom moom mu wàcc nii nga xamante ne surtout laay bu njëkk bi ak bi ci tegu boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim comme ni ko yu daal di solo ko ci abdallah ibn abi mulayka raxmatullaahi alayhi mu jële ko ci seydina abdallah ibnu Zubayr moom ak baayam da Zubayr ibn al-Awwam moom Abdallah ñoom ñaar ñëpp taalibe lañu woon ci yonent bi wa salaamuhu alayhi moom mu nettali ko waaye léeg-léeg it seydina abdallah ibn mulayka moom taalibe la woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum wax comme nim nekkoon ci saxiixu al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi mu an yahlika abu bakrin wa umar mu ne moom abdallah ibn abi mulayka da doon wax ne tuutee kon rek ñaar ñi nga xam ne ñoo gën ci xeet xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di seydina abu bakar ak seydina umar ibn al-xattaab radiyallahu anhuma tuutee desoon ñu daal di alku lan moo ko waral mu ne ndax dañoo yëkkati woon seen kàddu fa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi loolu nag nan la deme demee Seydina kon <clears throat> Abdallah ibn Zubayr mu ne moom bu radiyallahu anhuma mu ne dafa am benn délégation mooy mbooloo yooyu doon jóge ci nga xamante ne mooy ci réewu arab yi di ñëw di tuub si ci dugg ci lislaam jamono yi nga xamante ne nii rawatina bi nga xam ne ci la fatxu makka am ci la gën a si waaye doon na am lu jiitu woon fatxu makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima bi mu xewee nag mu am benn délégation benn mbooloo boo xamante ne nii dafa jóge ci waa banu tamim benn waaso la woon ci waaso yu magu arab yi biñ ñëwee nag seyna abu bakar biñ ñëwee ba pare abu Abu Bakar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam amiril Qaqaa ibn Ma'bad ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen bii ak ña leen di jiite buñ demee waa Banu Tamim defal mu jiite leen ki nga xam ne mooy al-Qaqaa ibn Ma'bad di doomi Ma'bad kenn la woon ci seen kilifa yi anhu ne amiril aqram na xaabis ne man yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ma gis mooy ki ngay jiital mu daal di leen jiite baa alqanqan waaye jiitalal al aqra ibn xaabis di doomi xaabis bokkoon ci kilifa moom tamit ci waa banu tamim léegi nag bi Seydina Omar waxee lool Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko moo Omar ne ko waa lan moom lan nga jublu ci wax jii nga wax ne ko mbaadu da ngaa bëgg wuteeg man moo tax nga ma wax ne jiitalal kii yow yeneen bi alayhi salaatu wassalaam yow nga wax lu wuteeg kookale Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko déedéet bëgguma wuteeg yow damaa gis ne rek ki nga xam ne moo war a jiite mooy al-Aqram na xaabis loolu moom lañ waxoon nag ba nga xamante ne nii nag loolu bi ñuy wax seen kàddu yu jóg noonu la suñu boroom daal di wàcc lii muy saar bii di aaya yi tàmbali aaya yi am na yeneeni verset ci biir yeneeni laay dinañ wax li tax mu wàcc kon suñu boroom di tàmbali kon na bismillahi rrahmani rrahim ne ci turu ki nga xamante ne nii mooy boroom bi nga xam ne moo fees dëll ak yërmande arrahimi te yërmandeem ji yaatu moom lay tàmbalee mu ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggu tuqaddimu bu leen di jiitooti ci wax ci kaddu ci jëf bayna yadayillaahi wa rasuulih ci kanamu di jiitu ki nga xamante ni ci kanamu yone lallah borom bi tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wattaqullaha te na ngeen ragal yàlla inna allaha te ngeen xam ne borom bi tabaraka wa taala sami'un aji déggaakoon la li ngeen di wax waaye alimun aji xamaakoon la li ngeen di nëbbute wala ak tamit li ngeen xam ne moom ngeen di jëf lii nag nii mooy kenn nag moo tax boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ne gis nga kii moom kenn ginu cee rëy ki nga xamante ne nii gina màggale mooy jiitu mooy borom bi dafa tere ñuy jiitu ci àtte jiitu ci dara yonent bi alayhi wassalaam mooy nga ñëw di dugg ci mbir di jëf teew xamoo ci lan mooy àtteb yàlla xam nga ñun ñuy jàng laxdar yi dañuy ñëw naan la bokk na ci laxdaroom laxdar yi di wax naan yellul ci mukallaf muy xam rahimahullah muy jëf benn jëf lu dul mu xam ci àtteb yàlla loolu daanaka ku nekk da koy wax waaye bu jëf jotee est ce que la ñuy jëfe yàlla xam na ne sore naag la ñuy jëfe dañuy dugg ci mbir di ko jëf dugg ci ku ab yaxantu am njaay wala jënd wala leneen lu ñu neex buñ ciy dugg du ñu xalaat est-ce que lii dagan na est-ce que lii daganul loolu mooy boo ko deful ba def yow mooy jiitu nga yàlla tabaaraka wa taala jiitu nga yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu borom robbi da koo tere woon yàlla tere nag ñi nga xam ne ñoom dañoo jël seenum réew ne li ñu fay doxal dañ jël l'idée ñoom Napoléon ñoom Montesquieu ñoom ñi nga xamante ni ñoom la leen tubaab yi xalaatal les lumières xalaatal ñu doxeloo lële moo leen gënal ñuy joxe actes yi nekk ci alquran kooku moom kenn jiitu ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiital. ñoo jiitu ñi nga xam ne mooy borom bi ak tabaaraka wa taala ak ndawam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ab jullit warula doxale noonu nga xam ne ñu bari moom lañ miin nit bala ngaa dugg ci dara laajal atte lii est ce que dagan na ma def ko wala daganul bu daganee hayya ala yal na borom bi barkeel waaye bu daganul nag mooy xalaat boobu di nekk sam xel doon ko xalaat ngay dagg sidit boobu ngay dagg bu ko defee dootul bokkati ci yi nga xam ne ay solution nga koy trouver mooy no jàpp nga ne solution la ngir mën a régler sa problème bu ko ci boolee dina xam nga ne daganul moo tax boo xamee ne intérêt banque baaxul bu fi di naan man boo na bu ko booleeti ci solution yi daggal sidit bi nekk sa xel di la xalaat loo loolu xam nga ne kon sariya da koy tere yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koo tere yow daggal sidit boobu ba bu ko booleeti ci yi nga xam ne booy seet lu looy looy financé bu ko ci booleet gis nga boo ko defee nag borom bi nee na waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gisoon nañ ko ci suuratu talaq képp ku ragal yàlla doxale noonee mooy di wattu yi nga xam ne moom la leen tere tey nekk ci diggalam yi borom bi moo lay defalal yomb yomb génn buntu foo nekk néegu jafeñ-jafeñ boo fa duggee borom bi moo lay ubbi buntu yombu yombu yu bari moo la koy ubbil ci néeg boobale bu ko defee mu yomb waaye nag fekk gëmuñ loolu te doxewuñu ko saa su ne dañuy foog ne ñun suñu liy defar suñuy mbir mu ngi ci li yàlla xaraamal wal iyaadu billah kon nag mu waa ayyuhal ladina amanu ci xam ne yéen a gëm te dëggal laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen di yëkkati seen kàddu yi ba muy féete kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ngeen nekkatee wala tajharu lahu bil qawl te bu leen ko fexe yéen ba seen baat seen kàddu gën kawe gën a ci kawe bil qawli ko moom tajahri ba'dukum bi ba'd mooy bu ko woo di ko yuuxu naan yaa Muhammad déedéet loolu dañ koo tere suñu borom moo ko tere naan yuuxu noonu tajahri ba'dukum ba'da comme rek mu ngeen di woowante di yuuxu noonu comme ni ngeen di woowe Jean Kay ee eh, njagakaay déedéet loolu bu leen ko wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di yuuxonte noonu déedéet xanaa Jean moomu sax bu dee nit ku baax la way war ngaa boog doxaleek moom ni ñuy doxalee nit ku baax ñi mooy di ko wooyu woo woo xam ne woote wu rafet waaye naan ko hee yooyu dañ ko tere mooy ne rawatina yonente bi alayhi salaatu wasalaam saar bii nag kon dinañ jekkale ba ci kanam ne kon ka jëhri comme ni nga xam ne noonu lay jël mbéeru di kii boog di di di di di yëkkatee kàddoom ba ba di ko lenn ci yéen li baadin leneen li am tahbata a'malukum suñ borom ne gis nga lu ngeen di risqué xam nga lan ngeen lan ngeen lan ngeen di risqué di mooy lan ngeen nar a ñàkk ci noonu di woo yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi yuuxu wala mu nekk ci bërëb yow ngay fexe sa kàddu di gën a kaw kàddoom xam nga lan lan lan lan ngay nara lan moo la nara dal mooy an tahbata a'malukum mooy gis nga seen jëf yi ngeen mës a jëf ci lu baax lépp daal di simpeeku daal di yàqu wa antum te ngeen la tash'uruna du ngeen yëg ne sax seen jëf yi yàqu yàqu na ngeen jàpp ne ndax bari na nit ki yu muy def loo xam ne jàpp na dara newu ci ndeka loolu moo koy dugal biir safara muy pëtëx biir safara ba ilaa yawmi diin comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe kon nag lii lu doy waar la te am solo mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga ma haa man nag léegi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam newatu fi mooy nag dañ naan la gis nga mooy ay waxam ku kuy jàngale di wax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo xam conférence la moo xam gàmmu la moo xam màggal la moo xam ak cant la moo xam ab débat la lu man di doon nit bu commencé di wax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul droit di wax ci wet gi wala doog di yor téléphone am di woote fële wala di wuyu ay appel déedéet loolu dafa xaram suñu borom moo ne gis nga kii def loolu xam nga lan moo lan lay risqué moo ko nar a dal mooy ay jëfam yépp yàqu bu a dem Makka masoon a leel ay miskin yu dul jeex julli ay naafilo yu dul jeex mooy loolu lépp mooy effacé wu nekk zéro te moom yëgu ko kat mu ngi toog foog ne fii mu de dese na dara kooku mooy ñëw yowal xiyaam foog ne am na dara suñu borom ne ko amatoo fi dara ndax bés da ngaa masoon a toog foo xam ne lañ